ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati gisoon nañu sariyatu awtaas te imaamul buxaari raxmatullah alayhi daal di koy buntale baabu gazaati awtaasin baabu buntu gazaati xareb awtaas di awtaas te gis nañ ne loolu mu ngi xewoon juste après bi xare Xunayn jeexe am ci waa Hawazin ñi nga xam ne nërmeel nañ leen am ñu daw selon imaam Ibn Isxaaq vers Naxla am ñoo xam ne dañoo daw Awtaas am ñu dem ila Taayif ñi demoon Naxla moom imaam Ibn Isxaaq waxoon na ni mujje ca nettaleeb Rabi'at ibn Rufay' radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ñi demoon fa nga xam ne mooy Awtaas gisoon nañu riwaayatu saxiixayni waaye biñ ci gisoon këne xadiis mu ngi ci saxiixayni muy xadiisu Abdallah ibn Qays di seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu taala anhu ñun nag gisoon nañu version wu imaam al-Buxaari lañ gisoon ci kitaabul Maghaazi raxmatullaahi ala al-jamii' te gisoon nañ ne sariya boobu nga xam ne alayhi salaatu wassalaam da na a yebal ngir ñu dem dab yi ña nga xam ne ñoo daw ci waa Hawazin kuffaaru Hawazin yi daw Awtaas mu ngi ko ku ko jiite woon mooy Aba Amir al-Ash'ari nekkoon ammu Abi Muusa al-Ash'ari gis nañ ne moom keroog foofule faat la faatoo waaye laata muy faatu wax na doomu baay te doomu frère bi di Seydina Abu Muusa al ashariyu radiyallahu taala anhu mu daldi di koy jottaleel nuyoo alay nuyoowam aleyhi salaatu wassalaam te wax ko mu ñaanal ko njéggal ci borom bi subhaanahu wa yeneen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy def gisoon nañ ne xare bi finalement bi ñu ko faatee moom ak même biñ ko jamee ba mu tëdd ki nga xam ne moo ko remplacé woon mooy doomu bayti xam bi doomu frère bi di abu muusa al ashari radiyallahu taala anhu wa arda muy seydina abu muusa al ashariyu radiyallahu taala anhu wa arda ñibbisi nañ ah, xam nga riwaaya imaam ibn Isaaq danoon ay six cent personnes lañu woon non riwaaya bu imaam al Bazzaar bi te foofa mbooloo mële moo mële ñu ëpp ci waa banu jusam fa lañ newoon te Durayd ibn Simma fa ne woon ba na xam ne nañ koy faate waaye <coughs> ñu faat ci ñoom ay côté trois cents nga ne yaa na ñeneen ñi ñeneen ñi dañoo daw tamit daal di dem ila Taif gina renforcer bi ngir daw tamit rëccal seen bopp Taif fekk seen mbokk ya nga xam ne ñu njëkk daw comme Malik ibn Awf an-Nasri léegi nag kon jeexaloon nañ sariyatu Awtaas ñu ne woon tey bala ñu jàll ci li ci tegu muy Taayif mooy dafa am yoo xam ne dañu ko waroon a gis te waxoon nañ ne dinañ ci ñëw daldi woon koy fàtte muy keroog kon gis nañ ne Xunayn jeex na gazwatu Xunayn jeex na ba Awtaas am na waaye Xunayn daa am luñ loo xam ne foog ñu ñëwaat ci tuuti mu doon riwaayu Seydina Abu Qataada al-Haaris ibn Rib'i al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu bi nga xam ne ci la doon nettali keroog eh, waa ji nga xam ne moom la faatoon ci mushrikuuna yi tamu jàpp ko xëcc ko nag ko ci kawam xëcc ko taf ko ci kawam laata ba nee na ba may xeeñ ba ba xetu dee di ma xeeñ ci moom après fa arsalani fekk mu gaañu après léegi côté yooyu <clears throat> mooy laaj bi moo doon ana butin de guerre yi nu def dañ naan la nañu ñëw ci riwaaya mottali riwaaya imaam abu qataada bi radiyallahu anhu après ñu ñu àgg si ci loolu ndax keroog bul fàtte ne Seydina Abu Qatada radiyallahu anhu nee na bi ma faatee waa damay dem ma daldi fa lahiqtu Umara ma dajeek Seydina Umar ibn al fa qultu ma baanu nnaas qaala amrullahi azza wa ma ne ko waa lan moo xew lan moo xew nit ñi lu leen dal mooy ñun jullit ñi mu ne ah mbiru yàlla la de mooy mooy ne jamono jooju xare bi tar mu ne summa raja'u mais bii mooy biñ leen biñ leen dikkee bi leen waa Hawazin nootee waaw ba ba ñu bari daw moo tax mu ne summa raja'u ginaaw gi ñu dellu bi ñu dellu see nag ba gañe xare bi tar lool bañ mujj gañe waa Hawazin mu ne wa jalasa nabi summa raja'u biñ boomee waa Hawazin ñu agsi nag ñu retourné wu ñenn ñi ci ñoom topp nañu ña demoon nax la sama waxu imaam Ishaq rahmatullah alayhim ñi jaar ci ci ci yoonu montagne yi ñooñ kenn topp leen ndax topp ñépp day xaw a jafe mu ne bi ñu dellusee nag mu ne wa jalasa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daldi toog keroog ci Xunayn noon biñ gañee waa Hawazin fa qaala mu ne man qatala qatiilan lahu alayhi bayyina fa lahu salabu mu ne man qatala qatiilan képp koo xamante ne ni faat nga benn waaye ci kuffaaru hawazin waaye lahu alayhi bayyina mu am ci preuve firnde buy wan ne effectivement moo faat waa ji falahu kooku ko faat ñeel na ko salabuhu li nga xam ne moom la fi indi comme arme bi mu doon xare ak mbubb ko mu soloon Seydina Abu Qataada xam nga liy waxoon nañ la yonent mi alayhi salaatu waxoon na ko sax ci début guerre bi ngir gin leen a soññ bi nga xam ne ci la doon wax ak ñoom di leen soññ naan leen yéenay gañe in sabartum bu ngeen mu insha allah yéenay gañ léegi bi yonent bi aleyhi salaatu biñ paree ger bi mu réitérer waxaat loolu man qatala qatilan lahu aleyhi bayyinatun fa lahu salabu képp koo xam ne faat nga kenn ci combattant yu Hawazin yi tey am ci firnde preuve buy wane ne effectivement yawa lam fi indi ci mbubb ko armement de guerre yaa koy moom seyna abu qataada nee na fa qultu man yashhadu li ah, man yashhadu li ana kan moo may seedal ah, kan moo may seedal nee na ah, summa jalastu ma toog mooy ana kan mooy seede que gis na man ma faat waa jooju après bi mu ko waxee mu toog mu ne fa qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent bi alayhi salaatu salaam répété waat li mu waxoon mooy man qatala qatilan lahu alayhi fa lahu salabuhu képp koo xam ne faat nga kenn ci kufaaru Quraysh ni no Hawazin yi tey mu am ci ku koy seedeel preuve bu leer kooku mooy moom la nga fa waaji indi tey nee na bi yonent mi alei saatu salaam waxee lool summa qaala nabiyu mithla mu waxaat ko ba ñetti yoon fa qumtu nee na ma jógaat ci ñetteelu yoon bi man seydna abu qataada fa qultu man yashhadu li thumma jalast nee na ma ne ana kan moo may seedeel après ma toog waaw moo tax am na beneen riwaaye boo xam ne moom ba léegi mu ngi ci kitaabul maghazi wax nañ la xadiis bi euh, euh, kii la nu mu tudd muttafaqun alayhi la après xadiis bi beneen xadiis bi ci tegu riwaaye bi tegu ci ci bi ci kaw bi bi ci kanam foofu dane falam ara ahadan yashhadu li fa qumtu li altamisa bayyinatan ala qatiili falam ara ahadan yashhadu li fa jalast bi ma waxaatee lool waa anakan moo may seedeel waay mais gisuma kenn koo xamante ne nii jóg na wala nee ma man man naa la seedeel lool ku may seedeel kene si effectivement maa faat diw wala personne sàngam ci waa Hawazin nee na nag bi ma waxee lool gisuma kenn ma toog fa jalastu ma daldi toog waaw mu ne summa badaa lii fa dakartu amrahu li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala rajulun min julasaa'ihi voilà silaahu haadha alqatiil alladhi yudhkaru indi fa ardihi minhu nee na bi ma ñëwaatee ma tuddal ko waay ma toog aw ma kenn ku ma ku ma ku ma ku ma seedeel ma ne ma gis ne bon xaaral ma ñëw waxaat ko yonent bi aleyhi salaatu salaam quoi nee na mu ñëw ma tuddal ko yonent bi aleyhi salaam nee na am fi mu toogoon ñu mu saxaaba yi toogoon ak moom radiyallahu am ku ci ne ngànnaay yi aji kooku nga xam ne dañ koo faat te ñu koy tudd boobu ba léegi indi ngànnaayam ak yim fi indi mu ngeeg man maa ko yor mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam fa ardihi minhu mooy defal waay gërëmal ma lool waay mooy mooy te yonent bi aleyhi salaatu naa ngi lay ñaan nga nga bàyyi ma jël ko comme que yor naa koo bare waaw euh, <laughs> nee na ci riwaaya wi njëkkoon a commencé nee na foofu bi ma waxee ba sonn kan moo may seedeel saa bu ma ko waxee toog ba ay ñetti yoon nee na yonent mi aleyhi ne di di répété moom li mu doon wax rek man qatala qatilan lahu alayhi bayina fa lahu salabo après mu seet naa bu Qatada mu ne ko maalaka ya Aba Qatada mu ne ko Aba Qatada lan moo la dal lan ah lan la mooy ana lan la ma gis la ngay jóg boobu ba léegi amaana yonent mi aleyhi salaatu dégg ko woon amaana déggu ko woon ndax nit ñi dañuy bari mu ne moo tax bu gis ko muy jóg mooy saa bu waxee mu gis ni moom mu ngi wax après mu ne ko maalaka ya aba qataada lan moo la dal yow abu mu ne fa axbartuhu ma daal di koy xabaar fa qaala rajulun am benn waay ci mbooloo mi ne sadaqa wa salabuhu indi fa ko wax ne yonent wax na dëgg de sadaqa wa salabuhu indi gis nga kiiwam boobu mooy ki mu faat lam fi indi ci ngànnaay ak matériel yépp mu ngeen man ma denc waay waay kon aleyhi salaatu wassalaam fa ardihi minni waay waay gërëm loo ma ko mooy mooy jox ma ko rek baal ma ma garder ko rek comme que maa ko yor waajooju nag riwaaye saxiix yi wane waxuñ kan la kanta imaam uh, al-Waaqidi moom dane uh, dane am na mooy bi mu ne bi mu ne bi mu ne kon moo may seedeel kenn seedeelu ma voilà moom am na lu mu tudd waaye loolu noonu wérul ko voilà te nee na turu waa ji waa ji nga xam ne moo wax loolu ne yonent ma lay saar sam maa yor mbir mi bàyyi ko man mu ne kooku mooy al aswad ibn Xuzaa'i waaw waaye euh, imaam alxaafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi dane waxu imaam al-Waaqidi bi fiihi nadar am na lees ciy seet mooy lim la bëgg a wax mooy wérul waaw premièrement mooy moom mooy euh, mooy imaam al-Waaqidi wa ko wax te xam nañ man huwa al-Waaqidi loolu benn affaire la moom nag imaam alxaafiz mu ne rahmatullah alayhi wa fiihi nadar li anna fi riwaayati saxiixa anna alladhi axada salaba salaba qurashi mu ne ndax nekk na ci riwaaya yu wér këne ki ko jël bokkul ci waa Xuzaa waaye ab Qurashi la kon nag waxu imaam al-Waaqidi bopp fiihi nadar mooy wérul la bi mu waxee lool nag u ne yeneen ci ma saaf saaf waaye se baal rek ma yor ko Seydina Abu Bakar mu nee na mu ne fa qaala Abu Bakar laa Allah idan laa ya'midu ila usdin min usdillahi ila asadin min asadillahi yuqaatilu anillahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fa yu'tika salaba Seydina Abu Bakar bi waa ji waxee lool Seydina ne ne ne nañ ko sedde nañ ko bàyyeeg affaire bi moo tax ci riwaayu Seydina Anas bi inda al imaami Ahmad wa Tabaraani rahmatullahi alayhima dane foofu te yonent bi alayhi salaatu wa salaam doonoo ko kenn doonu ko woon laaj dara lu dul mu bàyyi mu mu jox la ko waaw kenn doonu ko woon laaj dara lu dul mu bàyyi koog yow waaw euh, kii moo ko solo say imaam ahmad kese la waaw imaamu ahmad pa at-Tabarani rahmatullah alayhima mu foofu te xadis boobu gisoon nañ ci ay parti léegi nag Seydina Abu Bakar radiyallahu daal di jóg ne déet mukk wat naa ko ci yàlla ne du deme noonu benn ci gaynde yàlla yi dina jublu xare ngir yàlla di xeex ngir yàlla akum ndawam sallallahu alayhi wa sallam ba faat ay noonu yàlla amul dara lu ñuy def moom la nga xam ne ci droit wam la mooy mooy mooy mooy ci moom la war a dellu ak xam la ñu ñu koy jël ci kooku di la ko jox di ko jox kee xam ne moom moom moom du ci dara déedéet loolu du demee noonu waat naa ko ci yàlla man Abu Bakar radiyallahu anhu fa qaala nabiyu yonent bi aleyhi salaam ne ko sadaq ne ko ne ah abu wax na dëgg de <laughs> abu wax na dëgg nag mooy yonent bi aleyhi salaam ci kersa gu gu gu mag gi gu ëpp xelu doomu aadama gi gis nga <laughs> mooy du ko ñuy ñaan mu naan joxuma la waaw moo tax naa Anas ne wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa yusalu an an shay'in illaa a'taahu doonuñ ko woon laaj dara demandé ko dara dul mu daal di koy joxe léegi nag laa yusalu shay'an illaa a'taahu aw sakat voilà doonuñ ko woon laaj dara dul mu joxe ko wala bu ko mënul a joxe day noppi mooy pour tamit entre temps xool lan mooy parce que quand euh, mooy moom. atte bi wax na ko ñaati yoon la ko wax répété na ko lu bari ah Seydina Abu Qatada nee na jub na maintes fois te waxoon na ko wax nañ la ca discours ba laata ñuy commencé xare bi ne leen man qatala qatilan lahu alayhi bayyina falahu salabu képp koo xam ne dafa faat dafa faat benn waay ba pare koo xam ne am na preuve bi buy wan ne moo ko faat la mu fi indi ci matériel de guerre ak yooyu yaa ko moom ñaatoon la ko wax kiy jóg ne ko euh, mu ngeeg man waa ji ñuy tudd de tañ faat ko ci waa Hawazin jàmbaar joo jële mbubb koŋ ba mu yoroon ak armement ba mu yoroon yépp maa ngeeg moom waaye yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di ma ko jox ma ko waay comme que du ne joxuma la mu toog di noppi Seydina Abu Bakar nag ne laa hal la ne laa hal la maa loolu wat naa ci yàlla ne du deme noonu waaw gaynde ci gaynde yàlla yi xare ngir yàllaa ko yonentam sallallahu alayhi wa sallam ba faat kamay faat ñu jël la waaye yoroon daal koy jox koo xam ne moom laa la wu ci dara amukk yonent mi alayhi salaatu salaam ne sadaq mooy Seydina Abu Bakar as-Siddiq waxati na waxat na dëgg fa aatihi mu ne waa kon a ah, jógal léegi kon nga jox ko mbir mi demal nga jëli ko fa ko teg daal di koy jox Seydina Abu Qatada nee na fa atanihi fa atanihi nee waa ji daal di ma koy jox mu ne fabta'tu minhu maxrafan fi bani salima fa innahu la awwalu maalin ta'assaltuhu fil islaam Seydina Abu Qatada radiyallahu anhu nee na waa ji jox ma ko nag <laughs> waa ji jox ma alal ji léegi waaw nee na euh, bi ma ko jëlee ma daal di ciy jëndi ab tool waaw mooy maxrafan wala dañ naan tamit fan boo ci wax baax na mooy ab tool waaw te xam ne ci lay bay tàndarma yi di ko ci wicc waaw léegi euh, mu ne ci waa banu salima mooy ci waa banu salima la ko jënde mooy mbokk ñoom seydina jaabir yi radiyallahu taala anhu ibn haram nee na nag lii mooy premier alal boo xamante ne nii moom laa am ci lislaam boo xam ne alal du tax ñuy wax bu ma masa am mooy premier alal du ma njëkk a am ci lislaam Allah Allah Eh, eh, Seydina Abu Qatada kan la tuub kañ la tuub Seydina Abu Qatada gisoon nañ taat ñaam gis ngeen niñ teeloon tuub fekke na ay xandaq ay xaybar yooyu yëpp xare yi mais mais dara mais presque lam ci doon am bariwul nee na vraiment lii mooy première alal ju ma am te mooy ab waa ji mu faat mu bukkoŋ bi mu yor ak waaw nga xam ne mooy sama départ ci l'islam waaw ah, léegi nag euh, loolu mooy xadiis bi mu am benn lënt-lënt mu am benn lënt-lënt boo xamante ne ni mu am benn lënt boo xamante ne ni ci riwaaye Seydina Ahmad biñ la doon wax sànq imaam Ahmad euh, nga xam ne foofu dane Seydina Anas radiyallahu anhu dane ki ki ki wax wax ji mooy Seydina Omar la waaw ne du la ko jox wallaahi waat naa ci yàlla ne laa du la ko jox mukk gaynde ci gaynde yàlla yi mooy à la place de Abu Bakar moom Seydina Omar radiyallahu anhu la wax waaw moo la mu ne fa qaala Omar waaw radiyallahu taala anhu euh, waaye loolu loolu insha li gën a dëgër mooy ne du Seydina Omar Seydina Abu Bakar la te loolu la imaam alxaafiz ibn kathir ci albidaaya wa nihaaya junju na loolu ne mbir mi li gën dëgër mooy seydina omar ibn alxataab la imaam alxaafiz ibn xajar ci fatxul baari yi loolu la wax ne ndax lan ndax xam nga fële seydina abu qataada mi nettali mbir mi fii ci nettali yi nekk saxiixay ni mooy moom mooy saaxibul qissa moom la mbir mi nettali bi concerné directement moom moo ko nettali ne kii ab Seydina Abu Bakar moo wax Seydina Anas nettali moom ne Seydina Omar te mu boobaa ki nga xam ne mooy loolu it ci xam-xamu xadiis lu am solo la ni ngay ni ngay tarjiixe ndax xam nga ni ñuy tarjiixe dafa bari nootal façon li ngay li li war a tax nga nootal dafa bari bokk na ci nag jàppal mooy euh, waa ji nettali xadiis bi moom xadiis bi concerné ko directement euh, léegi lii nag wuute nag beneen qaida boo xam ne day xaw a niroog lii mais bokkuñu fiñ la naan arraawi adra bi ma rawa arraawi waa ji nga xam ne moo solo xadiis bi adra mooy moo gën a xam li ma rawaa ci li mu solo mooy bu dee ne dañoo am benn masala benn masala boo xamante ne nii euh, dañoo gis ci saxaaba yi mu am wuute ak boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim hein dañoo am wuute léegi euh, euh, mu ngi mel ni <laughs> exemple exemple te loolu gisoon nañu ko bi ñuy gis dencuk sayyidatu Maymuna bintul a bintul Haaris al-Hilaaliya bi ko yonent bi alei saatu salaam doon déej exemple boobu mooy suñu exemple lii mooy exemple wax ji ñuy wax al al al mooy eh, eh, eh, kii euh, no loolu mooy exemple li xew fii voilà Euh, parce que arraawi adra bi maa rawaa mooy comme xadiis boo xam ne ki ko soloo moom dafa gis ni affaire bi lii lay tekki mooy mu am xadiis bi ab lënt-lënt moom mu tekkee ko nen keneen ku dul moom te soloo xadiis bi tekkee ko lu wuteeg loolu bokk na ci ñuy nootale mooy nootal waxi ki soloo xadiis bi ndax moo gën a xam lan moo tax yeneen mi alayhi salaatu wa wax ko te moom moo fekke jamono ji mu koy wax kon xam na contour yi nekk ci mbir yépp moom waxam mooy gën a dëgër waxu keneen koo xam ne amu ci loolu waaw xam nga looloo tax saxaaba yi ñoo gën a am ñoo gën a xam alquran loolu benn benn benn paar la ci lu tax ñu gën a xam alquran comme li Seydina Abdallah ibn Mas'ud doon wax amul benn aaya laa wax benn saar benn aaya boo xamante ne nii wàcc na lu dul ne xam naa kañ la wàcc fan la wàcc ak lu tax mu wàcc ak la mu làmboo bu ma xamoon kenn kese koo xam ne moo ma gën a xam nit ñi di takk seeni gawar di dem ak seeni këléem di laxas di uti xam-xam ci moom duma duma réeréeru de bu ma ko xamoon kenn rek ku ma gën a xam aayay alquran yi gin maa xam alquran nit ñi di dem ci moom konoonte kon man ibn ummi abd man abdullah ibn mas'ud dinaa laxas dem ci moom jàngi ko mais nag du koo gisul voilà du ko gisut te loolu du affaire u naan waa ji eh, waa ji nag day réyal quoi parce que waxam ni cela veut dire que moom day que moo bon kenn ginu koo xam mais waxul loolu mooy nit ñi des fois loolu il faut nga koy def am na ay jamono yoo xam ne il faut nga xamal nit ñi nag que ni yow ki nga doon réellement waaw loolu day am est-ce que Seydina Yuusuf alayhi salaam bam naan ij'alni ala xazaa'inil ard teg ma ci ci trésor terrestre yi ndax man euh, damaa nekk koo xam ne ku mën a takk laa ku wóor laa ku mën a takk laa est da ko waxoon ngir tàng boppam mais il faut wane mbir yi mooy kan réellement waaw moo tax boroom xam-xam léeg-léeg mu wax wax ju mel noonu waaw ay da ngay nekk ndax ndax comme que lamdaay te lamdaay wax naa la mën naa nekk xalif général waaw damaa commencé foofu parce que mooy day xew xew na daa bari te en plus mooy bu ko defee keneen koy xalaat yow ci ñi gën a nga xam ne boo moywul moom mën na cee bokk voilà parce que ñun suñu réew yi du réewu xam-xam voilà loolu képp laa la bëgg wax te loolu mooy réalité bi nga xam ne euh, dara daña dara gisaguma dara lu ko dindi waaw léegi nag koo xam ne mbir mi wax ji neexu ko ah <laughs> euh, euh, man nañ ci kii te loolu sax ay foog naa silmaxa silmaxalu la parce que mbir yi leer na waaw léegi <coughs> mooy que xam nga nga nekk foo xam ne gars yi bëgg laa fontoo foog na yow xam-xam bi nga yor saay affaire folaak yooyu mais dañ leen di yëgal ni man seen yii nii du ma ci dugg parce que man melu ma ni yéen voilà comme débat yi ñuy créer naan ay débat wax ci lii ay diine ay ku nekk ñëw ñu naan saa ay xaw na koo rey xam nga loolu loolu moom vraiment mooy waxi ñi nga xam ne mais duggaguñ école xamuñ xamuñ luy daara bu ma nee luy daara nag yow bul toog naan man de def naa daara ji fukki at loolu taxul may wax man ngaa def daara ji fukki at te xamoo luy daara parce que sam njàng wéru loolu taxul ñuy wax mooy ñoo xam ne ñoom xam-xamu xadiis euh, alquran yooyu xamuñ ci dara. booy wax ñu jàpp mbir yi wax sa xalaat daanaka masala bu ñëw ñu jàpp ne affaire bi wax wax sa xalaat la nga gis ku nekk yi wax boobu il faut nga recadrer affaire bi bu dee yow rek ka fi xam yow yaay wax loolu nag du ne da ngay réeréelu ci seen kaw non non obligation la nga ne leen ah, attention euh, bon maintenant on met les points sur les i mu jeex euh, ku xam te ku xam mooy lan. mooy li ngay wax na tegu ci alquran wala xadiis loolu la ku ko xamul lool ku ko manul na nga noppi léegi yow boo xamee ne ñoom ñëpp xamuñu ko dañ naan leen léegi mbir mi leen la yéen ñéppay noppi bu ko defee ma leeral masala bi ma leeral ko mooy gaa yi dañ naan saa yi nag daay jàpp di moo ñu gën moo kii waaye yow fan dañu ëppee xam-xam mooy waxi waxi nilaar yooyu nga xamante ne lam daayee koy wax moo tax waxtaanakub lamda bokk na ci li gën metti waaw moo tax wax ji ñuy eh, wax ne imaam Shafi'i rahmatullah alayhi da koy wax loolu dëgg la naan discuter naa dàgge naa ak boroom xam-xam yi waaw daal def discussion ci masala daal di leen nopp waaye ab lamda mooy koo xam ne jàngut ab am nii ba ma ko defee moom moo ma noon dëgg la parce moom amul règle amul règle te yooyu yëpp xamu ko mooy yooyu il faut léeg-léeg ngay wax gaay yi nag é mbir yi lii la mbir lii la ah. kon loolu la euh, kii ne euh, mooy mooy mooy euh, raawi bi kon moom moo gën a xam li mu riwaaya bu amee lënt-lënt ñii gisu ko neneen ñeneen gisu ko moom mu firi ko ni lii la loolu mooy nopp ndax moom moo fekke comme ni Seydina Abdullah ibn Mas'ud wax waxu ko ngir rëy rëylu mais dafa wax dëgg ndax nit ñi il faut nga wan leen talool dafa am beneen njariñ bër nit ñi xam ne kon yow ñoom jarul ñuy ñuy fu nekk di sonal seen bopp te yaa ngi ku mel noonu kay boo ko amee daa jar ngay dem fen moo tax xoola a ko Seydina Abu daa waxoon ñoom Alqa ah, waxoon Alqama fële ca Sham bam dajeeg moom mu dugg ci jàkka ji di ñaan yàlla yooy yal na ko yàlla boole boroom xam nee na ma dajeeg Seydina Abu Darda ci fële Damas ci jàkka ji nee bi ma laajee ay mbokki fan yooyu ma ne ko Kuufa mu ne ma yéen seen biir fala saaxibu naalayni wal wisaadayni nekk ki nga xam ne moo doon yor dàll yonent bi alayhi salaatu salaam bu ko mësoon a sumi fenn moo koy téye balaa dem mu tegalaat ko ko yor secret hein ak yooyu yépp mais <laughs> kooku kay kooku yéen waroon na leen doy na leen lu tax ngeen di jóge ci kooku ku mel noonu di ñëw ci man di ma laaj mooy loolu mooy am na beneen mooy loolu ab ab ab ab beneen affaire oh, oh, oh, yu lu positif lu ci dem mooy bu ko defee yéen ngeen yem foofu ci waa ji bu ko defee dem fan yépp ngeen buub mais waxuñ la boo buubee lépp nag nga xeeb ñi ci des non non mooy dangay boole lépp mais dina la dina la dina la tax yow wër gu bari doo ko def fekk yaa ngeen moom. ndax li ngay uti feneen li nit ñiy takki fas takki ay kii di ay gëléem di dem fu ne yow mën nga koo am fii ndax diw mi loolu koy xéewalu yàlla la moo tax loolu kon ar-rawi adra bima rawa léegi loolu benn affaire la fii nii nag mbir mi mooy ki mooy mooy bokkul ak lii bokkul ak qaida boobu këne kii soloo moo gën xam ni mu soloo ba bu wute amee ci hadis bi mu indi moom ni mu ko tekkee lool mooy noor fekk tamit mooy bu dee ne wutewul bien sûr ak loo xam ne c'est sûr que amaana fii moom njuumte la ci moom mais mbir mi sori na muy dafa wuteeg euh, euh, euh, li nga xam ne mooy kiiwu charia bi loolu dañuy xam ne loolu njuumte la voilà mais fii nii beneen qaida la boo xam ne mooy waa ji day mooy man ab information nañ joxe exemple man damaa génn fii ci mbedd mi hein ma gis benn ab ab ab ab Clio bu mbëkk benn polo te sama kanam la xew bi ma xoolee kenn benn oto ñëwul ñaari oto yi kese fa ne tali bi kenn newu fi amul kenn amul kenn ku doon romb muy ay fajar man ma gisool ba taxaw ñoom wax ko gis naa ne mbir mi dafa rouge clio bi moo waroon a taxaw mu jàll waaw mu continuer mbëkk polo bi léegi man ma xam nga information boobu man maa ko fekke waaw man dama koo fekke walla sax man maa doon dawal polo bi waa ji dépassé ma mbëkk ko léegi nag yow xam nga loolu man la concerné histoire bi kan la concerné te fekk maag waa ji rek a fa ne maag ñooy ñaari conducteur lañ man maay dawal polo ba gis naa ne man sama feu vert na may dem moom mu jógee naa lay taxaw rek mu romb far ñu mbëkkanti man bu ma di ko nettali ma jekki am beneen waay boo xam ne wóor na ko nettali feneen mais moom mais moom li da man sama feu moo sama feu man moo rougeoon man mu yoroon bi alors que man xam naa ne rougeul woon mais bu boobaa waxu kan la ñuy teg ci kaw est-ce que waxu waa ji fi nga xam ne newu fi woon amaana kenn nag ko nettali rek wala fenn la ko déggee même bu dee kooku dëgër na bu boobaa bu wuute amee ki nga xam ne moom la histoire bi concerné direct kooku la ñuy taxawal ci kanam loolu moo doon. mooy mas ah, mooy nettali bi ma naroon wax sànq bu yaay Maymuna bi ndax yaay Maymuna radiyallahu anha xam nga Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu dane <coughs> anhuma dane moom bi ko yonent ma sa sam di denc daf koo denc nekkoon muhrim dafa newoon muhrim mooy dafa newoon nekkoon ci moment de sacralisation dafa armaaloon voilà dafa armaaloon doo ci armal bi la ko denc te xam nga ne mooy ku armal bokk na ci nga xam ne manu ko mooy manu la manu la labat manu la maye te manu la takkub sëy loolu gisoon nañ ko ci zaadul xujjaaj ila baytillahi alxaram ila baytillahi alxaram mooy ne loolu manu la nekk loolu moo manu la nekk kuy aj wala ngay umra manoo maye sëy manuñ la may te manoo takk manoo takkee moom nag mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dencaay may mu na huwa muhrim yaay Maymuna radiyallahu anha ci boppam mu ne moom yonent bi alayhi salaam bi mu koy denc huwa xalaal dafa fekkoon na mu génn ci ci ci ci ci ci armaan bi xam nga ñaari xadiis yépp wér te am na ci yenn yoon yoo xam ne loolu da lay leer ne ki mu concerné ak tamit Abu Rafi Abu Rafi voilà Abu Rafi voilà surtout Abu Rafi mi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam yebaloon ne ko ngir mu dem dox loolu dem ñaani ji moom ci boppam nee na bu ma yonent ba ne sa sam dencaay may mun a daf fekkoon mu xalaal mooy génnoon na ci armal bi say naa loolu dañ naan premièrement premièrement benn affaire dafa am mooy ki nga xam ne moom la mbir mi concerné muy Abu Rafi mi nga xam ne moo ko doxal yonent ma lay saa saam kooku lim ci xam keneen xamu ko waaw yaay may wuuna tamit ñoom lim ci xam keneen xamu ko kon moo kooku seen wax mooy noot ci waxu Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ci kaw loolu moo tax loolu léegi nag riwaaye Seydina Abu Abu Qatada bi nga xam ne moo ko nettali boppam nekk ci Sahihayni wuteeg riwaaye Seydina Anas nekk ci musnadu imaamu Ahmad bi sanadin sahih sauf que foofu dane Seydina Omar wax Seydina Anas riwaayam Seydina Abu Qatada riwaayaam yi ñëw ci saxiixayni mu ne Seydina Abu Bakrin moo wax ne laa Allah du demee noonu non kenn ak gaynde ci gaynde yàlla yi du jublu ab noonu yàlla di xeex ngir yàllaa ko yonente sallallahu alayhi wa sallam ba am ci lim ci amee ñu jël ko di ko jox keneen yeneen tool yi sax ne sadaq loolu moo tax kon li gën a dëgër insha allah mooy ne Seydina Abu Bakar la moo tax saaxibul qissa moom atqanu lima rawaa moo gën a maîtriser keneen li nga xam ne moom la moom la soloo que keneen euh, loolu benn benn façon la mooy ñu nootal am na tamit beneen façon mooy ñu fexe dajale mbir yi comme que ñaari ñaari yépp wér na mooy bu boobaa nag dañ daan kon Seyna Abu Bakar moo njëkk a wax après Seydina Omar répété li Seydina Abu Bakar wax ngir lan ngir dëgëral ngir dëgëral que nit bien sûr li Seydina Abu Bakar wax mooy li gën a dëgër comme li imaam al-Hafiz Ibn Hajar daal di wax mooy ñaaraam soo nga nootal soo nga boole waaw bi manu la nekk mooy nga ne Seydina Abu Bakar Seydina Omar moo ko wax képp loolu la nekk parce ci boppam di Seydina Abu Qatada mi nga xam ne moom moo faat waa di laaj te droit wam mu ne Seydina Abu Bakar moo wax ba waa ji ne yonent saa salaam bàyyi man kooku loolu moom sikki nekkul ne moom wax na moo njëkk wax. léegi nag bu amee keneen kuy wax kon mooy Seydina Umar radiyallahu anhu da voilà loolu moo jëmoon kon ci qissatu Seydina Abu Qatada léegi nga ne ma transi léegi ça me ça nous permet de faire une transition mooy lan. Euh, mooy mais xanaa euh, imi ñoom anañu moom xanaa yi anañu loolu imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi nee yonent mi alayhi salaatu salaam daf leena bàyyi Ji'irraana mooy daf ko dajalewu daal di koy bàyyilu ñu bàyyi ko denc lu fi nga xam ne mooy Ji'irraana Ji'irraana dinañ gis ne yonent mi alayhi salaatu salaam après dafiy def bokk na ci umraam yu siiw yi mooy umratul Ji'irraana voilà Ji'irraana Ji'irraana foofale la dajalalu màng moo tax wa amara rasulullah sallallahu bil ghanaa'imi fa jumi'at min al ibli wal ghanami war wa amara an tusaaqa ila al ji'raana fa tuhbasa huna dañ naan ji'raana dañuy wax ji'raana benn bërëb la boo xam ne soriwul Makka noonu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam digle ñu dajale màng mi ghanaa'im yi fa jumi'at ñu daal di leen dajale minal ibili mooy màng mi mu ngi composé wu ci ay gëléem wal ghanam ak i gàtt mooy ay xar ak i bëy war raqiiq ak jaamiñ jàpp góor ak jigéen a ci yam wa amara an tusaaqa mu digale yooyu yépp nag ñu dajale leen Hunayn yóbbu leen conduire leen ila Ji'irraana yóbbu fa tuhbasa hunaak ñu bàyyil ko ko foofu karteel ko ko foofu ba ñu muy paree ci li des ci xare yi imaam ibn Isaaq nag nee na wa ja'ala ala al-ghanaa'im Mas'ud ibn Amr al-Ghifaari mu ne ki nga xam ne moom la tegoon mu jiite woon euh, nekkoon ki doon commandé te jiite woon euh, màng mi butin de guerre bi doon ko surveiller mooy Mas'ud ibn Amr al-Ghifari al-Ghifari euh, ku mel ni kii boroom al-Isti'ab imaam Abdur Abu Umar ibn Abdul al-Andalusi rahmatullahi alayhi moom dane Mas'ud ibn Amr al-Qari la ko tuddee waaw waaw moom nag lool kese lañ am ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu eh, tarjamaam moom kon noonu la alal ja deme kon mooy léegi eh, nga ne ma mais eh, amul benn affaire bu la jaaxal mooy attey salab yi ak xanaa yi dañ naan la loolu xam nga ne bokk yonent ma lay saa saa wax na que ne képp koo xam ne mooy waa ji li muy sol yéefar bu ñëwee bu bukki comme ni muy sol matériel bi muy xeexe xeej bi muy yor jaasi jeeg yooyu loolu noonu yonent ma lay saa dafa àtte ne loolu képp koo xam ne ku faat diw nit kooku yaa ko moom loolu bokk ak li ñuy dajalee après. loolu la loolu moo tax mu mën a jox Seydina Abu Qatada la nga xam ne moom droit wam la moo ko moom ak xam la ndax moo faat waa ak ñeneen ñi ku faat waxoon nañ la Seydina Anas ci xadis bi ñu la doon sànq bi nekk ci riwaaya si Sahih Musnad imaamu Ahmad daanaka keroog te gisoon nañ ko loolu tuddoon nañ ko que ne Seydina Abu Qatada non non non mooy bàyyi jiite leen bi Abu Talha voilà Abu Talha Zayd ibn Sahl al-Ansari radiyallahu keroog. qatala ishrina rajulan wa axada aslaabahum faat nañ lu tolloog li nga xamante ne nii mooy vingt ci yéeféru Hunayn euh, Hawazini jël li nga xam ne mooy seen bubbu koŋ yi ñu fendoon seen matériel de guerre mooy loolu bokkul ak màng mi loolu soldat bu ne bi ka nga faat yaa fi indi ci loolu lam soloon yooyu ak armée yam yoroon yaa ko moom màng nag gisoo mu ne la wa jumi'at ñu daje minal ibili ci gëléem wal ghanami ak gàtt yi war raqiiqi loolu lañ amoon ci butin de guerre loolu nag lépp ñu daldi koy denc yóbbu ko fan ilal ji'rana imaam ibn Isaaq nag dane keroog pour continuer fii parce que tey affaire bi ci affaire u Hunayn Euh, jeexal côté boobu final mu jeex complètement après ñu door a dem moo ci tegu léegi ndax imaam Ibn Ishaq dane keroog dafa am nit ñi dañoo romb benn kii euh, dane wa haddathani ba'du ashaabina euh, mais gis nga riwaaya boobu daal di wul daal duwul meru mais dinañ ñëw ci taxrij bi insha allah mu ne kenn ci suñu sëriñ yi wala kenn suñu àndandoo yi moo ma nettali anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam marra yawma idin bimra'atin qatalaha Xaalid ibn al-Walid wannaasu mutaqassifuuna alayha fa qaala li ba'di ashaabihi adrik Xaalidan faqul lahu inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yanhaaka an taqtula walidan aw imra'atan aw asifa waaw mu ne eh, moom Seydina eh, eh, Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi kon mu ne benn ci mbokkam ci boro boroom xam-xam yi ñoo ko nettali këne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam keroog ci Xunayn bi xare bi jeexee dafa romb benn femme boo xam ne dañ koo faat mu bokk ci ñu ñu faat ci terrain de guerre nit ñi rek daal di koy wër waaw di xool parce que jaaxal na leen ñu faat ab ab jigéen fa qaala li ba'd ashab yi yonent bi alayhi salaatu salaam nag bi ko xabaar bi dikkalee que ne ah am na moo tax am na ci beneen riwaay dafa gis nit ñi daal di wër fenn di xool mu ne lan la fekk Seydina xaalit xam nga waxoon nañ ne moo jiitu woon ci fas yi moo jiitu woon yaa ngi fàttaliku lool que ne moo jiite woon fas ya léegi euh, bi ñu rombee benn femme buñ faat yonent mi aleyhi salaatu salaam nag bi mu gis leen ñu wër mu neen lan la ñu ne kii de faam la buñ faat eh, Xaalid ibnul Walid de moo ko faat boo moywul ndax moo fi jaar moo jiitu yonent mi salaam ne. Euh, dableen seydinaa Xaalid ngeen yëgal ko ne inna allaha yanhaakum buur yàlla sori na eh, kii na leen eh, daal dina leen tere hein yanhaaka tere na la yow Xaalid an taqtula walida ngay faat ci xare ngay faat koo xam ne mooy liir la aw imra'atan wala li nga xam ne jigéen la aw asifan wala koo xam ne mooy Euh, ku ñàkk doole la koo xam ne daanaka dem na ba mënatul dara koo xam ne comme koo xam ne comme jaam boo xam ne dañ ko meex ñëwul ngir xeex waaw ansif mooy al ajir mamluk koo xam ne da moom daanaka ñëwul xeex mais dafa ña néew doole gaa yi defuñ ko lu teg ko coono indi ko fi lool kese mais ñëwul ngir xeex mais imraa ak comme liñ la waxoon ci duray de sunu simma ak màgget ak yooyu bu dee nag dafa jël arme di xeex loolu beneen affaire la xadiis euh, bii nii imaam Abu Dawud as-Sijistani solo na ko noon imaam an-Nasa'i rahmatullahi ala al ak imaam Ibn Maaja ci xadiisu Muraqi' ibn Sayfi voilà kon xadiis bi nag ci te ñoom seeni càllale daal dinay wér waaw càlla la loo xam ne yu wér la léegi nag buñ gisee loolu bu ñu gisee loolu keroog ci lay nettali imaam alxaakim imaam alxaakim riwaaya bi ñu la doon wax sànq damit soloo na ko mooy ndaw soo suñu faatoon ba wax loolu imaamu ahmad daal dina koy soloo tamit waaye imaam alxaakim ak imaam abu nu'aym ak imaam ibn asakir dañoo soloo ci yoonu aid ibn amr radiyallahu anhu mu ne keroog xunayn euh, dafa am benn dóor buñ ko dóor benn bu ne ko rës waaw mu ne asaabat nii ramyatun yawma xunaynin fi jabhati keroog xareb xunayn dafa am benn euh, dóor buñ ma dóor ci sama sama sama jëbi waaw ci jëbi lañ ko dóor nee na loolu nag pas ay dóorab loxo jaasee ki yooyu lay doon nee na fa saalat damu an wajhi wa sadri ba deret ji di roogalaat ci sama xar kanam gi ak sama dënn bi nee na mbir mi kii bañu ba e, yonent mi aleyhi salaatu salaam daldi koy efa fomp ko ci ci ci ci xar kanam gi ak dëndëm yi ñaanal ko moo ko ñaanal mbir mi ba fam ko laal mbir mi daal di daal daal di daal di cicatrisé waaw waaw waaye nee na foofu mu ko laal dafa mujj nekk fa ida ghurratun saabilatun ka ghurratil faras ni ko kiiyee noonu raayal ko ko dafa mujj gën weex fi ci des mu mujj weex comme niñ naan xurra inna ummati yud'awna yawmal qiyaamati xurram mu xaj mu mu xurram eh, eh, inna ummati yud'awna mooy xadiis xadiisu xadiisu saxiifa boobu bu ñoom Abdurrazaaq bi jaar ci Ma'mar eh, ak Seydina te Seydina Abu Hurayra xurram muxajjaliina min atharil wudu seydna abu hurayra yokku ji kon nag fa man istataa fa man istataa an yutila xurratahu falyafal mooy loolu pell googu di am comme fas am ngélému xam nga ngélému fas wu xam nga ngélému fas ñuul lay doon woo xam ne dangay gis jëbi jakeer yi tamit dañ koy am jakeer day xonq mais jëbi nga gis mu weex ngélému day ñuul léeg tànk yi mooy weex tànk yi catu tànk yi mooy ak digg ak kii bi front bi loolu nag lu mel noonu nee na bi mu ko laalee noonu la mel jëwam bi noonu la meloon ka xurratil faras comme bu fas yi noonu allahu akbar allahu akbar allah oh, allah ah seydina abdul razaak as dafa solo ak imaam ibn Asakir ñu jële ci Abdurrahman ibn Azhar radiyallahu ta'ala anhu mu kaana Xaalid ibn al-Walid juriha yawma Hunayn mu Xaalid ibn al-Walid radiyallahu xareb Hunayn bi dañ koo gaañoon moom c'est normal ñu gaañ ko <laughs> parce que moo jiitoon fas yi te gaa yi ñu bari di gannaaw gaa yi topp ci mu ne kon moom Seydina Xaalid ibnul Walid Seydina Xaalid ibnul Walid dañ koo gaañ bésub Xunayn gis nañ dañuy gis tarjama ba mu tëddee ci lalam lalu faatoom bi mu naan <laughs> yàlla na dee rek waa ji ragal nan la ko waxati woon <laughs> ne ne ne ne xawma ma na yàlla euh, rëbb wala yu mel noonu daal expression bu mel noonu ragal bi man maa ngi nii ñaata amul fenn ci sama yaram bi lu dul am na dóorub jaasi fu ñu ma dóor cicatrice jaasi wala jam-jamu xeej malgré tout ça maa ngi nii di faatu sama kawlal waaw laa aasha euh, lan la waxoon euh, jab man jabu na am na lu mu ko waxoon yal na bu mu dund waajoo xam ne dafa ragal xaw muy mel noonu <laughs> radiyallahu anhu léegi nag moom biñ ko gaañee keroog Hunayn mu ne wa kaana ala xayli rasulillahi sallallahu alayhi wa fa juriha yawma idin moo jiite woon fas ya ñu gaañ ko keroog nee fa laqiitu maa ngi dajeeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam man Abdurrahman ibn Azhar maa ngi dajeeg moom mu ne fa laqad ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ba'dama ta'ala al-kuffaar wa raja'a al-muslimuuna ilaa rihaalihim yamshi fi al-muslimiin man yadullunii alaa rahli Xaalid ibn al-Waliid maa ngi gis Yonent mi alayhi salaatu xam ne ci lañu boom ci lañu gañe waa Hawaazin ba jullit ñi dellu ci seen tànt yi seen daluwaay yi foofu noonu nee na maa ngi gis yonent mi alayhi salaatu salaam muy dox ci biir nit ñi naan ana kan man yadulluni ala rajuli ala rahli Xaalid ibn al-Walid ana kan kan moo may tegtal fi nga xamante ne nii mooy ci fi nga xam ne mooy kiiwu Seydina Xaalid ibn al-Walid tàntam fi mu nekk ndax yëg nga ne dafa blessé mooy lool la mooy gis nga ni mu doon nemmeekoo ñépp yëg ne ne Seydina Xaalid blessé na xare bi jeex na muy wër nag blessé yi di wër te tamit commandant am la woon Seydina Xaalid boo seetloo depuis mu tuub daanaka xare bu ñëw bu ñu ko jiitalu ndax ba muy dóor a tuub Mu'ta gaa yi saxaaba yi radiyallahu ba ba al umara u salaasi génnee àddina moom moo leen jiite waaw moom lañ tànn ne ko jiite ñu mu ne man du ma leen jiite parce que man bi ma tuubee yàggul yéen a ma gën a yéen ñi fekke Badar ak yooyu mu ne ña ne ko ma ne Xaalid yaay ñuy Xaalid yaa ñuy jiite waaw yonent ma lay moom la jiitaloon ci xayli yi te gisoon nañu tamit keroog Fathu Makka waaw moom tamit moo jiitu woon ci benn côté bi ñu jógewoon ci suuf léegi nag nee na yonent bi alei di loolu la doon wax ana kan ana kan moo may tegtal kan moo may tegtal kër ci raxl mooy ci tàntu fi nga xam ne fële Seydina Xaalid ibn Walid daal di dal nee na man Seydina Abdurrahman maa ngi jiitu waaw nee na maa ngi dox ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa ana ghulaamun muhtalim na maa ngi doon doora a koo xam ne damay door a gis sama sama dama doon door a majeur dama doon door a majeur waaw mooy. xale la boo xam da doon dóoru majeur aqulu maa ngi naan man yadullu ala raxle Xaalid mooy di jiitu comme que dégg na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax lool mu na moom it comme ba ma ko déggee ma gaaw jiitu ko di wax nit ñi tamit ana mooy tegtal kan fan la Xaalid ibn Walid ko ko waxee bu gaaw daw gis nga niñ doon yë yàkkamtee ngir liggéeyal Yonent bi gis na muy wër di di dox ci biir nit ñi di laaj lool mu daw jiitu ko di répéter la même chose ana mooy tegtal fi nga xam ne fa la Xaalid ibn Walid ne nee na xatta dulil naa aley fa ida xaalidun mustanidun ila muwaxarati raxle nee na ba nit ñuy tegtale fi nga xam ne fa la Seydina Xaalid ibn Walid nekk fa la dal fa la ginnaaw xare bi ak blessure yu bari nee na moo tax eh, nettali ba faat jigéen bi loolu mooy kon ci dibi xare bi la woon ndax moo jiitu woon yonent ma lay saar saar ndax ñoom dañ ne daleen ne dab leen ko ngeen ne ko buur yàlla ne leen bu leen faat xale walla mag non xale wala jigéen wala koo xam ne asif la voilà waaye ba xare ba demee gis ne ni mu demoon Seydina Xaalid nag da ca am ay blessure nee na ba nit ñuy tegtale fi mu nekk ñu ngi ko fekk mu ngi wéeru ci euh, euh, euh, mooy géléemam gi fala ci la wéeru woon waaw léegi fa ataahu rasulullah mooy dañ koo yësal mu axaratu raxli mooy ca ginnaawu raxl mooy li nga xam ne day tekki euh, fi nga xam ne lañ dal mais ñoom dañ doon teg géléem yi géléem yi bu ñu wàccee ñu yës ci seen wet lañ doon tëdd ak yooyu léegi léeg doo duñ leen woon teg ca àll ba noonu bàyyi leen ndax dañ koo soxla te tamit ci xare lañ ne mu ne fa ataahu rasulullah yonent mi alei daal di koy dikkal fekk ko ca gannaaw mbaar ma fa ca kiiwam ba mu nekk foofu mu dikkal ko fa nadara ila jurxihi fa tafala fiihi fa bari la yonent mi alei xool blessure bi naka la ci tifli mu wér ci saase allahu akbar kon ci kaw noonu nag Euh, lañu jeexale côté bi léegi ñaata waxoon nañ la ñaata nit keroog Hunayn euh, ñoom ñoo fa faatu ci yéeféer yi waxoon nañ la imaam Ibn Isaaq waxoon nañ la faatoon nañu soixante-dix personnes faatoon nañu soixante-dix personnes jàppoon ay prisonniers yoo xamante ne ak seen alal ya keroog nag jullit ñi ne gars yi en fait dañu wuute euh, ci nombre nombre yi nga xam ne euh, nombre exact yi voilà mais ci gàttal ci gàttal mooy jullit ñi ñu ci faat bariwul te ñenn ñi tuddoon nañ leen. mooy ayman ci xare bii lañ faate ayman di doomu ibnu ubayd di doomi kan ummu ayman mawla rasulillah sallallahu alayhi wasallam ci lañu faate woon tamit seydna abu amir al ash'ari mooy ci kaw ko ni Awtaas ak Xunayn benn la parce que dañoo daw yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam ne yéen dem leen ngeen dab leen abu amir moom ñu ko gisoon al-Ash'ari yi ci Awtaas mu jiitoon sariyatu Awtaas ak Yazid ibn Zam'a ibn aswad Yazid ibn Zam'a bi ibn al-Aswad seeru kan la yaay Sawda frère yaay Sawda bint Zam'a ibn aswad ibn Abd al-Muttalib la woon moom it keroog lañ ko faat ak kan Suraaqa ibn Malik ak Suraaqa ibn mais bokkul ak Suraqatu ibn Malik bële de ibn haris ibn Adi al-Ansari bokkoon ci waa Banu Ajlan ñooñu lañ bokkoon xam nga ci jataay bee wees ñu ngi doon gis euh, euh, euh, kii nu mu tudd lii moo ma ko fàttali yàq Ajlan bii cheru Seydina nan tuddati al Abbas ibn Mirdas ah du loolu gisoon nañu ko mooy wayam wi bi mu naan euh, alaa man mublighun ghaylaana anni wa sawfa ixaalu yatiihi alxabiiru wa urwata innama uhda jawaaban wa qawlan ghayra qawlikuma yasiiru ghaylaan boobu dinañ ko gis ghaylaan athaqafi la ak kan urwat ibn mas'ud la doon wax fii ne ñoom jottali leen ma ndax dinañ gis ci ghazwatu taa'if bi ghazwatu taa'if bi dinañ gis ñoom ñii ana fan lañ ne woon seen Ghaylan ak Urwa fan lañ ne woon ba moo tax moom mu doon wax jottali leen ma xabaar bi te sax yaakaar naa ni moom moom moom xabaar bi dina leen dikkal que ne boobu nañ seen gaay yi dinañ xool bu boobaa ghazwatu Taif nañ gis lan moo taxoon Seydina al Abbas ibn Mirdas doon wax loolu kon nag ci kaw noonu lañu jeexal ghazwatu Hunayn aw Taasit sariya bi jeex na euh, léegi suñu boroom nag xare bi tudd na ko ci alquran tudd na ko ci alquran di wane ne ndimbal ndimbal ngañaay du ci nombre waaw du ci nombre te tamit te tamit nekkul lu dul ci loxoy borom bi subhaanahu wa moo koy teg ci loxoy ku ko neex waaw ci moom lay wax ci suuratu tawba à partir de aaya 25 aaya 25 ba aaya 27 mu ne ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim laqad nasarakumullahu fi mawaatina kathiira wa yawma hunaynin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'azzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'u al-kafirin thumma yatuubu Allahu min ba'di dhalika ala man yashaa' wallahu ghafurur rahim loo lii mooy aaya yi nga xam ne ñoo wax ci ghazwatu Hunayn ci alquran alkarim ci suuratu tawba muy saar boo xam ne nee la bu ñu moytuwul on va faire tout <laughs> ci ghazwatu Tabuk ghazwatu Tabuk xoola pour xam nga lan moo ñu dese ci xare yem hein xare yi mais ñaara ñu dese lan lan lan lan lan ñaar si si si si si si si si si si c'est ça si si ñaar la uh-huh. ñaar kepp la du ñetteel ñaara ci des ah ndax lan la boroom xelaas wax loolu war nañ ko gis mais loolu foog naa duñ ko gisagul tey ak fan yi parce que li ci def wa umratun lil qada fathun hunaynun wa fathun hunaynun wa ta'ifun tabukun li ruumin fii qusurihim mu jeex umratun lil qada mooy umratul qadiya gisoon nañ ko umratul qada fathun fathu Makka ci tegu woon après fathu Makka lu ci tegu hunaynun hunayn ha wa taaifun taaif moom lañu war a gis jotaay bii di ñëw insha allah tabukun tabuk mbir ya jeex waaw ndax ñu ngi ci huitième année bi ba léegi ci shawwal bul fàtte ne xew-xew yii ci shawwal la xew fathu Makka ramadan la ci huitième année bi ah Hunayn ghazwatu Hunayn ci shawwal la ci huitième année bi ba léegi mooy juste après koor gi muy weeru kori mais it sariyatu aw taas ci weeru lan la kor la tamit wee tamit xare bi ñuy gis jataay bii di ñëw insha allah muy taayif ci huitième année bi la tamit weeru kor yi di shawwal waaw kon li ñu dese mooy ci nombre bareegul waaye ghazwatu Tabuk dafa mel ni mbir la moo xam ne c'est pas chose simple mooy pour wax la ne mooy du du du du du lu néew même bu dee ne d'après nañ gis ci incha allah léegi suñu boroom ne laqad nasarakum allahu fi mawaatina kasiira laqad dëgg-dëgg yéen way ngëm yàlla yi yéen jullit ñi nasarakumullah buur yàlla dimbali na leen yàgg na leen dimbali dimbali na leen fii mawaatina kasiira ci bërëbu toolu xare yu bari buur yàlla dimbali na leen fa ñun xam nañ ci dara ghazwatu Badr bu doon nombre comme niñ ko tuddee woon fan yee bu doon nombre ay tax ku ëpp yaay gañe kon jullit ñi lañuy gañe bu doon lool kese la waaye jullit ñi ñooy gañe waa sariyatu Mu'ta bu doon nombre la mais ñoom lañuy gañe ndax romain yi ak seen satellitu arab yi rek mais mais ñi arab yi indi woon rek cent mille lañu waa Banu Ghassan ak ñooñu ñii nekk trente mille kon bu doon nombre la te yonent ma saab saab nee na summa axada raayata sayfun min suyufillah hatta fi fataha allahu ala yadayhi loo summa sariyatu mu'ta ginnaaw gi axada raayata mu jël drapeau bi sayfun min suyufillah jaasi benn ci jaasi yàlla yi te kan seydina abu suleymaan xaalid ibn al walid radiyallahu ta'ala anhu ibn waaw kon kay ba buur yàlla di def ubbee ubbi leen ñu gañe mu jaar ci ay gisoon nañ loolu euh, pourquoi est-ce que ubbee la nan la demee loolu gisoon nañu ko ci sariyatu mu'ta ku bëgg lu gën yaatu nga delluwaat foofule mu ne kon laqad nasarakumu allahu fi mawaatina kathira yow ah, yowmul xandaq tamit <laughs> buur yàlla dimbali na leen ci bërëb yu bari xandaq nga xam ne Quraysh ci idewu yahuudu xaybar yeeg Medina yeeg ñoom ñépp nga xam ne dañoo def coalition boole Ghatafan Quraysh yahuda gaa yi nekk foofu yépp tribu arab yi nga xam ne bañ lislaam a saxoon seen xol yi ñu dajale ñépp ngir ñëw boom ci yonent bi alayhi salaatu salaam fii qori al mu'miniin fii qori daarihim seen seen biir kër waaw mais nan la mujje fa anzala allahu junuudan boo xam ne lam tarawha buur yàlla yónni leen ay armée ay malaaka yoo xam ne gisuñ leen ba Abu Sufyaan ne man maa ngi dem mu dem ndax seen seen tànt lépp ngelaw lu ñëw salfaañe ko gisoon nañ lool ndax kon combien de fois la leen buur yàlla dimbali laqad dëgg-dëgg mu loo te seen dimbal leen mooy suñu dimbal ñu ñun parce que diine jii ñu toog di wax tey ñu ñu ci ñu ciy jéem a nekk nekk parce que suñu nekk ni dañoo yaa li war defuñu ko ñun moom kon dimbali leen ñoom ñoom ñi ñi ñi suuxat mbir mi seeni deret ak seeni ñaq ba mu àgg tey fii mu àgg ku nekk mën a toog tëdd raay sa kollu di woote ay daraja yoo xam ne amoo ko aka puukarewu xam nga ne ñoo ñooñu sonn ñu woon ngir loolu kon bu ñu leen dimbalee ñun leen dimbali nañ xam suñu bopp te wuti xam-xam ngir yàlla si di ko jaamu mu tax moom képp kon mu ne laqad nasarakum allahu fi mawaatina kasiira buur yàlla dimbali na leen ci bërëb yu bari wa yawma xunayn rawatina bésub xunayn fàttale ko leen bésub xunayn bokk na ci bés yi nga xam ne buur yàlla dimbali na leen id keroog ba nga xam ajabatkum kasratukum ci la leen seen nombre bi daal di woon yépp ah lu dégg malgré seen nombre bi parce que douze mille ngeen woon ci waxu imam ibn waxoon nañ la ci waxu ñoom Seydina Urwa Seydina Muusa ibn Uqba ak Seydina Zuhri rahmatullah alayhi jami' boo totalisé la waxoon ba ñuy génn Medina ak deux mille yi ñëw ànd ci ci waa Makka ñi gëm quatorze mille lañu iz anjabatkum fàttaliku ngeen ba nga xam ne la leen di yéem kasratukum seen mbooloo seen bariwaay ba am ko wax ca yéen lan nughlabal yawma min qilla kenn du ñu gañe tey ndax dañoo tuuti waaw waaye falam tughni ankum shay'an mais loolu jariñu leen dara est-ce que jariñ na leen léegi ñun mën nañoo tontu xare bi jeex na gis nañu début ba nañ la demee bañ naan Hawazin la empo a emporté la bataille haut la main te lool kenn mënu koo weddi ba ñu nee nii ratatatal yëf yi dal ñu baree wane gannaaw gis nañ yonent bi aleyhi salaatu salaam risque na vie foofu waaw wàcc ut si leen yéeg ci baxlaam di leen ut si ba Seydal Abbas di di di téye mbir mi di ko xëcc berkelle bi ngir bañ mu dem ci ñoom mu naan leen ana nabiyyu la kadib ana ibnu Abdil Muttalib man maay yonent bi nga xam ne wax ju amul nekkul ci wax jii ma wax man maay yonent bi nga xam ndax yonent du wax lu amul ana ibnu abdil muttalib man maay doomi abdul muttalib ci yeneen riwaaya ana abdullah wa ana rasulullah maay jaamu yàlla bi te man maay ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam ah kon gis nañ ci dara moo tax mu ne falam tughni ankum shay'an mooy mbooloo ma dara la leen jàng ndax lan kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira bi idnillah ñaata yoon la mbooloo moo xamante ne nii mu néew la hein gañe mbooloo mu baree baree baree baree bare waaye kenn du gañe ci noonu bi idnillah waaw ci daa fekk lool la yàlla dogal lool la namm lool la bëgg a waaw waaye kenn kenn du gagné parce que maa am nombre man maa ëpp al adad wal udda waaw maa ëppale armée maa ëppale nombre maa gina armée loolu noonu du dox waaw loolu mbir yàlla du demee noonu mbir yàlla du demee noonu déedéet kon falam tughni ankum shay'an seen nombre boobu jariñu leen doon dara waaw moo tax ña ko nettali woon te nekkoon ca waa Hawazin lañ la woon nee na bañ daje jullit ñi mais gis nga ba euh, xalbashaat heure bi nga xam ne euh, euh, ci moment bi ngay ratt ratt meew ci ci ci ci ci ci kii sax nu mu tudd bi ngay ñëw di di di ratt euh, euh, foofu euh, xar mi lu tool noonu sax moment boobu gis nga ni muy gàtte fi ngay ratt sa sa sa kaas bi ngir def ci meew ci fa ci ci xar mi lu tool noonu sax gaa yi jullit ñi bañ daje ñoom registré wuñ lu tool noonu waaw waaw registré wuñ lu tool noonu loolu mu ngeen wallahu ma'as buur yàlla way muñkat yi ñiy delloo lépp ñépp seen boroom ñoom la àndal waaye du mbooloo mu bari que ñoom il faut ñu gagner mu ne kon falam tughni ankum shay'an suuf si far suuf si far xat ànd ak yaatuwaay bi suuf si yaatoo mu mucc xat ci yéen moo tax nit bu nekk ci problème même mu dëkkoon ak ndànd foy foy foo xam ne ngàndum kër la moo ko moom am jardin moom kese mu dëkk fa bu nee ci xat-xat mbir mi day mujj xat ci moom waaw moo tax mu ne baleen loolu dalee hein baleen loolu dalee baleen loolu dalee wa daqat aleykumul ardu mimma rahabat malgré li suuf si yaatu yaatu mu daal di xat ci yéen summa wallaytum ginnaaw ba ngeen tekki ngeen wone ginnaaw mudbirina mooy ngeen daw ba waa Hunayn waa Hawazin commencé génn ci seen embustade bi ñu leen dóor di dóor ka reye ko lool mais gars yi dañoo daw summa wallaytum mudbirin loolu lañ la doon wax ne gis nga kenn kenn waxoon lu wax ja mais bi mbir mi ñëwee ci ñépp la dal waaw mu ne kon summa wallaytum mudbirin ginnaaw gi ngeen wane ginnaaw wane seen doq yi daw léegi nag mu ne summa ginnaaw lool gis nga par succession la mooy ba ngeen dawee ba buur yàlla yëgal leen ne xamoon ngeen ne kon surtout ña waxoon loolu ka waxoon loolu ak ña waxoon loolu que ne kon léegi leer na leen nekkoon ngañaay li nekkul ci seen loxo nekkul ci nombre bu ngeen am kon summa ginnaaw gi anzala allahu sakinata buur yàlla daal di wàcce li nga xam ne mooy ak dalam ala rasulihi wàcce ko ci li nga xamante ne mooy ndawam muy sallallahu alayhi wa sallam wàcce ko tamit ci ñi nga xam ne ñoom ñooy wëy ngëm yàlla yi te ñooñu gisoon nañ ci riwaaya imaam Ibn Mas'ud inda mu ne lan mu ne mooy ñun ña fa desoon quatre-vingts lañ ci ñun ñooñu ci ñun ñooñu lalan la yonent bi la suñu boroom wàcce woon as-sakina gisoon nañ loolu noonu voilà gisoon nañ loolu anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin seydna mu ne ñun ña fa desoon ñun ñooñu la buur yàlla wàcce woon ci ñun ak dal ci ñun ñooñu la buur yàlla wàcce woon ak dal mu ne wa anzala junuudan lam tarawha gisoon nañ ci riwaay imaam ibn Isaaq même bi sanadin da'if la ke loolu wér na alxuraan en tout cas sanad boobu wérul mais alxuraan wane ne na ne malaakay keroog daal dinañu daal ñuy participer ci xare bi moo tax mu ne wa anzala buur yàlla wàcce junuudan lam tarawha yoo xamante ne doo ngi leen woon gis moo tax am na ci yenn riwaay yoo xam ne en fait li taxoon tudduñu ko mooy riwaay yi ci boppam ñoo daañu riwaay yi maam yu ne sax boobu lañ tuddoon këne keroog dafa am ñoo xam ne dañuy jekki am luy ñu xam ne li ay malaaka la yoo xam ne lu leen dóor ñoom waa waaxu Hunayn waaxu Hawazin mais am na yeneen riwaaya yuy jëm wax yooyu mais yooyu yépp boo leen boolee ñoom ku ci nekk dafa da'if mais alquran day wane ne loolu am na waaw mu ne kon wa anzala mu wàcce junuudan lam tarawha ay armée yoo xam ne gisu ngeen leen woon muy ay malaaka lañ woon wa azzaba alladhina mu daal di mbugal ñi nga xam ne kafaru ñooy yàlla mu ne wa zalika lii nag jazaa'ul kaafiriin mooy payug yéefér mooy payug yéefér mu ne summa yatuubu allahu min ba'di zalika ala man yashaa wallahu ghafurur rahiim ginnaaw gi buur yàlla mooy baal mooy tuub nangu tuubu min ba'di zalika ginnaaw loolu ala man yasha ci ku ko soob mooy eh, xam nga yaay ummu salama yaay ummu salama non eh, kële eh, ummu sulayma di yaayu sayyidatu sayyidina anas dafa meroon ci affaire bi déggoo bam naan yonente mi alayhi salaatu salaam ci saxiixu imaamu muslim gisoon nañu bim naan dafa ñëw ne ne ne bàyyil ñu faat ma ñi nga xam ne ñooy turaxaa uy ndax ñoo daw bàyyi la fi mu ne ko buur yàlla daal dinay rafetal ummu salama buur non ummu sulaym buur yàlla daal rafetal na yooyu yëpp jaru kon buur yàlla jéggal ñi nga xam ne ñoo dawoon keroog waaw summa ginnaaw gi yatuubu daal di tuubal nangu tuubu ginnaaw loolu ala man ci ku ko soob ci jaamam yi ci ñoo ñële wallahu tëbuur yàlla gafuurun aji jéggalaakoon la raximun aji yërëmaakoon la kon loolu mooy aaya yi nga xam ne ñoo wàcc kon ci ghazwatu Hunayn léegi euh, léegi am na benn affaire boo xam ne maroon na ne mais loolu dañuy on préfère mooy njàngat yi nekk ci xare Hunayn nii c'est pas bariwuñ noonu Euh, euh, mooy euh, ab boo ko boo ko mëngale fi ñu jóge mooy ghazwatu ghazwatul fath gisoon nañ fathu Makka ni meloon fathu Makka c'était c'était moo ëppoon ay njàngat ak ghazwatu Xaybar mais bii nii bii nii muy ghazwatu Hunayn bii nii njàngat yi bariwul noonu te waxoon nañ la euh, bon pour fàttali pour euh, au ma fàtte ko ku ko bu ma ko fàttee rek ku ma ku ku ku man wala ku am sama loo ma mën a bind rek wala loo ma mën a woowe boo dégloo fichier yi yi ci tegu boo déggee ñu pare Taif ba def njàngat yi ba pare te déggoo ko ci mooy neewal la loolu gisuñu ko woon waaw mooy waxoon nañ il faut ñu gis li imaam al-Ghazali waxoon rahmatullah alayhi ci Ihya Ulumuddin ci côté lan mooy euh, képp koo xam ne affaire euh, <laughs> euh, mooy gaa yi toxal katu wax yi nan ngay dagge yooyu mooy nammaam yeeg yooyu waaw pour di leerlu ay wax ngi ne yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi nee ko bi bi mu yëgee ne waa Hawazin ñu ngi koy waajal di ñëw toogul rek ne nii ñëw dal seen kaw non non te lool gis nañ ne loolu mooy sunnaam tout le temps saa bu yooy xewee day yónnee ku dem. ca jëla yónnoon Abdallah ibn Abi Hadrat radiyallahu ta'ala anhuma mu dem ngir vérifier ndax est-ce que information boobu dëgg la ba ñu nit ñu xam ñun bu information ñëwee wala ab nammaam bu waxee ab rambaaj bu waxee nan lañuy ñuy traiter affaire yooyu ak imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi ci zaadul zaadul zaadul ma'ad zaadul ma'ad lan la wax ci côté bii am na yu am solo yu mu fu wax ci affaire surtout le fait Euh, euh, euh, relation bi am parce que waxoon nañ la ne xare Xunayn mooy der bii Xunayn bii nii daanaka ak li ci tegu mooy Taïf ndax Taïf bon dinañ gis ni mu demee après mooy dernier xare bu yonent mi alayhi salaatu salaam di xare ak ñi nga xam ne ñooy <laughs> arab yi mooy waa Quraysh ak arab yi ci saase ñoom ñépp léegi ban relation moom entre premier xare bi di ghazwatu Badr bi nga xam ne xare dëgg am ak bii ak le fait gis nañ aaw jëf ak jàpp ne yow àgg nga foo xam ne mooy buur yàlla lool ku ko def rek mu wàcc la ku ko def mu wan la wex euh, euh, euh, wax joojale te tamit léeg-léeg dañ ci dinañ gis le fait kenn na ko wax mais mu dal ñu bari quoi mu dal ñëpp xoolal rek et yooyu yëpp insha allah nañ ci gis kon nag bon mooy yii nii surtout yii ñooy yi gën a rëy quoi yii ñoo yi gën a rëy ak am na benn masalaam di ñaan li di yëkkati loxo voilà di yëkkati loxo comme niñ gisee ci xadiisu Seydina Abu Muusa al-Ash'ari Sahihayni bi muy wax bàyyiti xam bi Abu Amir keroog bi mu waxee yeneen ci ma lay saabsaab ngir mu ñaanal mu dem wax ko ko nee na mu yëkkati loxo ba may gis weexaayu poqataan bi loolu it dinañ ko gis masalaay ñaan di yëkkati loxo incha allah yii daal daanaka mooy yi nga xam ne ñooy yu sayan yi. waaw bu ñu ko gisee insha allah bon dina baax après euh, mais loolu c'est après ghazwatu Taïf insha allah kon jotaay bii di ñëw li ñuy gis mooy waxuñu sariyatu Awtaas de parce que affaire bi ni mu demee woon mooy lii ñu mujjee tey mënoon nañ ko wax avant sariyatu Awtaas mais dañ ci xaar di xaar ba yëf yi ñu dugg ci loolu mais euh, yàlla baax na kon léegi jotaay bii di ñëw insha allah lan la ñuy gis ghazwa pas de